waaw kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala ñu gis hadis bi ci tegu muy hadis numéro six cent soixante-huit mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alayka as-sam'a wat-ta'a fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin alayk rawahu muslim rahimahullahu ta'ala kon al-imam al-hafiz an-Nawawi mu teg ci xadis bi mu ne waan abi hurayrata mu ne mu ngi jële ci saydina wa mawlana abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam alayka maa ngi lay dénk waaw yow Abu Hurayra as-sam'a dégg wa ta'a ak di topp njiit yi fii usrika mooy ci loo xamante ne daa fekk ah, mu jafe ci yow topp leen vraiment neexul ko waaw wa yusrika ak nga woyof sawar ci topp leen fekk sa bakkan ak tamit nga sawar ci topp leen loolu lépp luñ ci mën di dem topp leen wa man shatika waaw wala fii usrika buy jafe buy jafe nga ñàkk jamonoy ñàkk bul ne man daal ñàkk naa sama yoon naw ci du ma leen topp ah wa usrika waaye boo amee alal tamit nekk ci aisance say affaire di dox nang leen topp wa manshatika fekk tamit nga sawar wa makrahika ak loo xam ne neexu la wa asaratin alayka même bu dee ne dañuy euh, jël yoo xam ne vraiment say àq la ñoom ñu aakimoo ko jël ko ci sa kaw mu ne même loolu toppal déggal toppal mu ne bi solo na ko muslimun al imaamu muslim Abul Husayn rahimahullahu taala léegi laaj bi mooy est ce que moom ko solo ñu ne sëriñam jiitu woon na ko ci al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal aaye mbokku taalibeem muy al imaam an-Nasaa'i daal dina koy solo waaw mbokku taalibeem waaw sëriñu kutubu sitta Muhammad ibn Bashar ak yooyu ñoom ñoom kan lañ. juróom benn yi te Imaamu Nasaa'i ci ñoom la bokk ñoom Imaamu Buxaari ñooy kon kay <laughs> bokk naa seem la kay <laughs> al Muslim Abul Husayn mu ngi ko ci kitaabul imaara mooy buntu biñ ne woon sànq biñ gisoon ci eh, eh, ci jotaay bi nga xamante mooy bi ñu génnoon bu eh, Ibnu Umar bi bële radiyallahu ta'ala Eh, ci jotaay bi ñu génn mu ne haddathana kitaabul imaara wujub baabu wujubi ta'atil umaraa fi ghayri ma'siya mu ne wa haddathana Sa'id ibn Mansur wa Qutaybah ibn Sa'id kilaahumaa an Ya'qub mu ne te nettali nañu Sa'id ibn Mansur di Sa'id ibn Mansur ibn Shu'ba al-Khurasani Abu Usman al-Marwazi al-Balkhi al-Makki rahimahullahu ta'ala wa Qutaybah ibn Sa'id di Qutaybah ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi Abu Raja al-Balkhi comme que al-Baghlani rahimahullahu ta'ala mu ne ñoom ñaar ñi ba Ya'qub ñoo ko jëlee ci Yaqub ibn Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Qari az-Zuhri al-Madani al-asl al-Iskandarani rahimahullahu ta'ala hmm? moom qaala mu ne Sa'id mu ne sama sëriñ bu njëkk bi Sa'id moom dana haddathana la wax dana nettal ne Yaqub ibn Abdurrahman doon la ko wax an Abi Hazim mu jëlee Abu Hazim di Salama ibn Dinar Abu Hazim al-A'raj Euh, at-Tammar al-Madani az-Zahid al-Hakim rahimahullahu ta'ala an Abi Salih as-Samman moo ko jëlee Abu Salih borom import export gis nañ ko gis de Abu Salih as-Samman az-Zayyat al-Madani al-Ghatafani mawlahum rahimahullahu ta'ala an abi hurayrata moo ko jële sayyidina abu hurayra ad-dawsi radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam alayka as-sam'a wat-taa'a fi 'usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin alayk voilà noonu la ko waxe moom al-imaamu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda nii la ko waxe ne yonent way sa sa loolu la ko wax léegi lëkkaaleema bunt bi nga xam ne waru topp ñi jiite mooy dañ leen a war a topp même bu dee neexut même bu dee neexul même bu dee neexul mu ne kon lëkkaaleem mooy dégg ak topp waaw moo tax mu ne ko maa ngi lay dénk dégg ak topp ci jamono yoo xam ne jamonoy xat-xat la jamonoy mettit waaw mooy yow doo topp rek parce que yow voilà euh, sa a ju dox ba topp bu doxul nag sama yoon newu ci déedéet mooy lu man di demee lim la bëgg a wax mooy ci axwaal yépp condition yépp xaal boo man di nekk déggal toppal da ngaa pauvre déggal toppal da ngaa am borom riche bul ne man nag sama alal jooj laay jël ngir forme arme benn rébellion déedéet waman shatika mooy nga sawar boo sawaree xam nga léeg-léeg boo sawaree moom ci lañ lay kii léeg-léeg loolu topp ji day yomb waaye mu ne ko wa makrahika même bu dee ne neexu la waaw <laughs> na dégg te na topp waaw waaw na ngeen dégg mooy xadis bu njëkk bi alal mar'il muslimi sam'a wa ta'a fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siya sayna ibn Umar 663 bi njëkk gis waaw mooy même mooy xaal boo di nekk yonent bay saa saam jugal ñu nañu dégg te nañu topp waaw ba mu des yeneen xadiis yi moo ñu ko mooy fi biñ jógale bi ñu rappelé léegi buy normal bi que à condition bañ a mooy yàlla bu dee mooy yàlla fala taa la wax amul ak topp la yonent bari saa saa in umira bi ma'siya fala sama wala taa ku ñu fi digal mooy yàlla amul dégg amul topp waaw dégg yeeg topp gi mooy exemple yañ la joxoon ba ñu ñuy bubunt bi neexu la gaa waaye ah nga def rek waaw wuu dem xare moom te pourtant maa ngi doon nangam ma ngi sama projet nangam sama ceeb gi ma doon waajal ñu ne la kaay xare ji mu di déggal toppal neexul ah kaay <laughs> wala nga amoon loo xam ne tam nga gañe ko ñu ne la kaay nag tey yaay garde frontière bi mu leer na ne yooyu la nga naroon a am mu ne demal def waaw fekk nag mu sawar nga kontaan bëggoon a dem foofee ñu jox la fa mission ne la demal loolu mooy man satika <laughs> waaw mu ñoom tax ñoo lay yóbbu yow paas ba ci waroon a paas mu jeex <laughs> dootoo ko def loolu nga sawar bu ne man ci yooyu rek laay topp mu ne ala man moo xam danga euh, man shatika wa makrahika wa asaratin alay léegi nañ ñëw wa asaratin alay wa asara boroom xam-xam yi nag euh, dañ ne dañuy wax usra di wax isra di wax asara tamit yooyu yëpp mën naa nekk waaw waaw waaw léegi mooy jeexital boo xam ne mooy waaji day antimon waaw mooy antimon loo xam ne yow da nga koo moom seen àq la yéen waa réew mi yéen ñépp a ko bokk benn waay wala benn famille ñëw antimon ko waaw ci loo xam ne affaire àddina la voilà waaw <laughs> mooy buur alalu pétrole bi nga xam ne moo feeñ ci réew mi nga gis famille princière bi nekk ci ay Richard léegi am ay am ñoo xam ne di jënd ay avion lu ne waaw ñu leen di boole ci ñu ëpp alal ci monde bi te leer na alal ji mooy alal ji nga xam ne moom la ñëpp mooma ah parce que avant lii di feeñ ah amuñu ko woon léegi bi liy amee nga gis yoo xam ne sax day leer waaw yoo xam ne nit ñuy jël suuf yi di moomale sam bopp parce que ñoom voilà ñoo fi ne ñoo jiite comme ni nga xam ne noonu la ko suñu réewu pakut yi ñu bari defe la bu ñu jiitee rek commencé di tong-tongee domaine national di ko moomale seen bopp waaw di jël rek waaw di di di di naas di na di di ko di ko di ko di ko di ko individualiser ci seen bopp waaw xam nga loolu neexu mu ne déggal toppal oo naal nag yow <laughs> moo tax euh, euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi Eh, doon wax eh, Seydina Abu Dar na ko doon wax waaw ne ko déggal toppal même bu dee ne daf laa dóor wa wa wa in darabaka wa axada maalak waaw waaw déggal toppal non Seydina Xudayfa la woon Seydina Xudayfa la ko doon wax Ibnul Yamani hadis boobu tuddoon na eh, wala non euh, imaam foog naa da koy indi imaam war na ñëw ci buluux bi bu euh, ci maanaam buluux euh, Riyad bi insha allah yaakaar naa ne indi woon na ko fii wala lu ma xelmati la fay <laughs> nab kii wala xadiisu rawaahu al mu ngi ci saxiixayni la la nekk kii ne Seydina Abu Xudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu mooy xadiis boobu doon wax yonent bi alayhi salaatu salaam bon euh, yonent bi alei salaatu salaam de ah ñun dañoo nekkoon ci mbon yàlla indil ñu yiw gi est ginnaaw euh, yiw gi ak mbon dina ñëw wala ak yooyu yonent bi alei salaam naan ko waaw waaw mu koy laaj ba muy wax ne gaa yi daa am dina am ay nit ñoo xam ne dinañ ñëw ay imaam yoo xam ne ay njiit laa yahtaduuna bi bi bi hudaaya doon duñu duñu duñu duñu duñu gindee ko mukk ci sama hadiyu ci sama yoon ak sama tëralin wala yastannuuna yoon wi ma tëral doonu duñ ci leerlu bi sunnati di ci jaar waaw mu ne wa sayaqumu fiikum rijaalun quluubuhum quluubu shayaatiin fii jusmaani ins mu ne te dinañ taxaw jiite leen nekk seen biir ay nit ñoo xam ne seen xol yi xoli saytaane lañ nekk ci ay ay ay ay ay ay lan ay yarami doomi aadama mais seen xol yi c'est des saytaane moom daa mel ni ab saytaane bu camouflé wu la ci biir nit <laughs> waaw léegi nee na ma ko mais abu euh, sayyidina Hudayfa radiyallahu anhu ma ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñuy def yaay kayfa asna'u ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam ina darku zalik mais yonente sallallahu alayhi may def mu ma daree loolu mu ne ko tasma wa tuti' tasma'u déggal wa tuti'u nga topp lil amiri ci gi jiite wa in duriba zahruk même bu dee dóor nañ sa gannaaw wa uxrida maaluk jël sa alal wasma fasma wa ate déggal nga topp lu taxoon mu kodo ba ngir bañ li nga xamante ne nii mooy fitna goo xamante ne gaa yooyu moom lu na leen jaral gisoon nga fi eh, bii passé <laughs> woon nañ la saa yi taxawoon nañ yàggoon nañu lool ci fitna yi amoon ay yaamul xarraak yooyu gisoon nga gars yi moom ni ñu mooy seen yooyu kee seen nguur yi ni leen jaraloon ngir saccager yi nga xamante ni ay ville sainte lañ seen yoon newu ci waaw ñëw Medina rey yi waaw saccager foofu jàll seen yoon dox seen dox <laughs> seen ñoom moom moom sawaay ma seen yoon moo ci newul laa wax loolu man mii maa la kaa wax <laughs> te moom la yonent may saa saam di wax nii waaw ne ñooñee nag même bu dee dañ laa dóor jël sa alal dégg ndax mooy liñ la doon wax sànq biir bi yépp loolu mooy wane ne vraiment nekk benn am na solo waaw mooy division bañ a am loolu moo tax Coran la division moom dara newu ci waxu lu am waaw waaw waaw waxu am de parce que division li muy yàq moo bari loo xam ne gis nga di ngeen toog di ngeen toog ay ati ati ati at ngir bëgg koo defaraat mais du ñëw quoi non du ngeen du baaxat bu xasee damm bu xasee damm jeex na jeex na pour nga réparer waat tab réparer waat mbir yi non c'est fini da sonal sa bopp. waaw loolu da sonal sa bopp képp waaye du mën a nekk waaw wala difficilement lay mën a nekk te bu boobaa di ngeen di ngeen tardé loo xamante ne nii da gis ne vraiment on a pris beaucoup de retard ak beaucoup de morts ak yoo xamante ne nii cassure yoo xam ne pour ngeen defaraat ko ah loolu dina jafe moo tax yonent bi saa saa na ngir préserver boobu entente boobu moo taxoon muy wax loolu. waaw même ñi nga xamante ne sax euh, euh, euh, daldi wuñ koy yelloo buñ ñëwee jiite leen dégg leen ngeen topp waaw allahu akbar dégg leen ngeen topp ngir rek ngir bañ li nga xamante ne mooy fitna gu ñëw ci biir jullit ñi kon nag ci kaw noonu gis nga xadiis bi loolu mooy lëkkaaleem ak bunt bi mooy dégg ak topp waaye mooy liñ la waxoon ci mu neex ci muy naqari nga sawar ak sawaroo waaye à condition waa ji digalu leen lu xaraama ah. non bu leen dugalee le xaraam la sam'a wala moo tax imam kàmbali woon xadis boobu teg ko ci kaw muy xadis mawlana ibn Umar bi muttafaqun alayhi bi ku leen fi digal eh, alal mar'il nit ki nga xam ne jullit la as dégg wa ta'a ak topp fii ma ahabba ci li mu bëgg wa kariha ak li mu bañ illa an yu'mara bi ma'siya loolu ñu digal ko lu bon bakkar mooy yàlla fa in umira bi ma'siya bu dee bàkkaar mooy yàlla lañ ko digal fala sama wala temps amatulug dégg amatulug toog waaw mooy fekk biir sa intérêt personnel loolu la la yoneen saa salaam di wax mooy yii mu lay wax yépp xam nga buñ la duma sa yaram lañ duma waaw jël sa alal sa intérêt sa intérêt lañ lañ ci confisquer say terre te say maama la ko fi bàyyi lool say bàyyi ñu confisquer ko mu ne déggal toppal waaw mais nag ndax loolu en fait yow nga def yow nga dégg topp est bàkkaar la ci yow du bàkkaar ci yow mais bu ñëwee nag ne sawaay comme li ñu waxoon keroog li imam Tish ko doon wax rahimahullah euh, bu leen woor wala bu leen bu leen bu leen fi julleeti kooku moom fala sama wala taa wala aywa léegi sàngara man ngeen koo naan ubbi leen baar yi nañ ubbi baar yi ngeen di féex di féexlu di dem di kii di jaxasoo góor ñeen ñi loolu falaa sama wala temps kenn du ko ci topp kenn du ko ci dégg waaw mu ko du du ngeen def bu kenn def waaw mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu kon loolu am solo la te gis nga rentway sa sab li waxoon ñépp lay ngay gis saxaaba yi ku ci nekk presque gis nga Abu Dar gis nañ mu ne ko déggal topp Abu Seydina Abu Hurayra ni mu ne ko alayka maa ngi lay dénk déggal topp waaw moo tax loolu dañuy yi xam ne jàngale